suñu boroom kon di tàmbali mu ne bismillahi rrahmani rrahim bismillahi mu ne ji turu boroom bi tabaaraka wa taala lay tàmbalee arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne xaamiim saar bii kon bokk na ci li nga xamante ne comme ni ñu ko tudde woon ci xawaamiim yi saar yi nga xam ne ñoom ñu ngi ubbee tàmbalee li nga xam ne mooy xaamiim dañ ciy doyloo comme li ñu waxoon ci jotaay yële weesu tanzilum min arrahmanir rahim tanzilun lii daag wàcc la muy alquraan ji min arrahmaani irrahim mu ngi tukkee ci ki nga xamante ne mooy arrahmaan mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande bi mu wax sànk ne ci moom lay tàmbalee moom moo mële mooy ci arrahmaan ci la jàngalee alquraan comme ni mu ko waxoon ci suuratu arrahmaan fàttali woon nañu ko ci jataay yee weesu walillahi alhamdu wal minna arrahimi moom moomu te yërmandeem yaatu ba daj lépp ak képp kitaabun mu ne lii de téere la muy alquran ji fussilat boo xam ne dañoo taqali fii la turu saar bi bi gën siiw muy fussilat fii la jóge muy ci ñaar ñetteelu laaya bi kitaabun téere la boo xamante ne nii fussilat dañoo taqali aayaatuhu laayaam yi qur'aanan mu nekk alqur'aan joo xam ne nag ju ñuy jàng la waaye arabiyan suñu boroom def ko ci kàllaama ci làkk warab li la moon def ko ci nit ñoo xamante ne nii ñu xam la pour nit ñi nga xam ne dañoo xam bashiran mu ne alqur'aan jii nag dafa ñëw nekk woo xam ne day bégal ñi nga xam ne ñoo ko gëm wa nadiran waaye day xupp ñi nga xamante ne ñoo ko weddi fa a'rada aktharuhum li ëpp nag ci yéefaru Quraysh nii dañoom nag dañoo dummooyu alqur'aan ji fa hum ñoom la yasma'una duñu dégg nekkul boo leen woowee ne la ko yaa aba jahlin wala yaa abal xakam du la dégg na dina la dégg mooy du ñu dégg dégg goo xam ne moo leen di jariñ ba ñu mën a nangu alquran yi wa qaalu ba ta bala ñu teg ci ñoom kuffaaru qurayshi ni di yéeféru qurayshi ñu nga naan doon wax naan quluubunaa fii akinnatin mimma tad'una ilay bu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon woo léeg-léeg lii lañ ko doon wax naan ko waytee ngaa bàyyi sa woote gi nga ñuy woo lu tax ndax waqaalu ñu naan qulubuna xamal ne suñu xol yi ñu war a dégg tey takk li ngay wax fii akinnatin dafa nekk ci loo xam ne kiiraay la loo xam ne boo ci duggee daal benn banqueur la loo xam ne daal moom tax moom ba manula li ngay wax manula agsi ci ñun benn kiiraay mimma tadunana loo xamante ne nii moom moom benn kiiraay moo dox suñu digganteeg suñu xol yi ak li nga xam ne moom nga ñuy woo ci lislaam bi mimma naa ci li nga ñuy woo ilayhi jëme ci wa fii aadaanina loolu mooy suñu côté xol yi de wa fii aadaanina te nekk na ci suñu nopp yi li tax moom mënuñu koo dégg nag mooy waqrun daa ay saañ yuñ ci def ay saañ ay kubéer yoo xam ne moo nekk ci suñu nopp yi ba tax yow lii ngay wax duñu ko dégg de wamin naa te nekk na ginnaaw loolu nag kon wax nañ la suñu xol yi ak suñu nopp yi wamin naa te nekk na suñu diggante suñu jëmm yi wa baynik ak sa diggante jëmm ji yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xijaabun kiiraay gu ne nii moo tax kon yow daal ci gàttal li ñuy wax mënuñu koo dégg daal demal nga toog faamal léegi nag lenn lañ lay wax ñun waa Quraysh faamal jëfal ngir sa lislaam ngi ngay doxe du nee nga lool la doxal ci nga ne sa borooma la ko digal ne ci innana ñun waa Quraysh aamiluuna ñu ci li ñu fekkoon suñu maam yeeg yooyu di doxal qul suñu boroom ne boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal xam nga li am na ci yeneen suuraat yu ne waxuñu dëgg de boroom bi mooy ki kaste seen xol dogal yeeg yooyu waaye du ñoom la neex noonu kese ndax borom bi tabaaraka wa taala kenn du nangu wala kenn du bañ a nangu lu dul ne daa fekk mu sooboon ko moom borom bi tabaraka wa taala suñu borom di wax ci laaya bi nga xam ne mooy bu juróom benneel bi mu ne qul waxal wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama ana basharun mithlukum innama dëgg-dëgg man nekkuma lu dul ana man nii basharun mbindeef laa dee mithlukum kum yéen mooy côté boobu moom yàlla moo ñu bind ñun ñépp ay jaamu yàlla lañu dee yuha ilayya waaye nag yu ci man dee annama ilaahukum bokk na ci lim may wahyu te mooy li ci gën a rëy mooy wéetal borom di tabaaraka wa taala te ponk ngir leneen lépp annama ka dëgg-dëgg ilaahukum seen yàlla bi ngeen xam ne moom dong ngeen war a jaamu ta waru ngeen koo moy ilaahun waahid kenn la du ñaar du ñett du ñeent ilaahun waahidum benn yàlla kese la fastaqimu coowooral leen te ngeen jub jëm ci moom moom borom bi laa wa taala wastaghfiruhu ta ngeen ñaan ko mu jéggal leen ci bakkaar yi ngeen neewoon ak kéefër nga ngeen woon wa waylun toskare nag ñeel na ngir képp koo xam ne lii mu ma digal nii doxewu ngeen ko fa waylun kukku fa waylun xurumbugal fa waylun mooy mooy malheur li nga xam ne toskare lil mushrikiina ñeel na ñi nga xam ne ñooy bokkaale borom bi tabaaraka wa taala lii nag boroom bi di wax nii ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ne qul ma ana basharun mithlukum yuha ilay loolu mu ne waxal ne man mbindeef laa comme yeen yuuxaa ilayya dañ may wax yu loolu bokkul ak mukk li nga xam ne ñu bari dañ koo déggee noonu ay jullit laay wax de jàpp ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom daal nitu ordinaire la moom ñun ñee yem lenn daal moo ko tàqale ñun mooy ne borom bi da koy wax yu loolu demewul noonu loolu wax dëgg yàlla mooy vraiment ñooñu ñoo réere yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag mooy waa Quraysh demal ci Abu Jahlin Abu Lahabin Utbat ibn Rabi'a mi doon déglu alquran comme niñ ko waxoon fan yee ji yi weesu laaj leen ñoom est-ce que laaj leen ndax est-ce que sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam moom est-ce que basharun mithlukum comme ni déggin boobu moo am que ne moom mbindeef la comme ñoom loolu moom mooy laaj bi euh, tontu bi yobbu na mooy lan mooy ñoom laata suñu borom bi ko officialiser ndax mbir mi lool la mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ ko waxee woon moom moo ko wax de du maa ko wax du keneen na ko wax moom moo ko wax alayhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko tudde woon ci musnad mustadraku al imaam al haakim nekk ci mustadrak ala sahihayn bu al imaam al haakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi ne kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fii tiinatihi man yonent laa woon te aadama mu ngi woon ci sayyidina aadama alayhi salaam mu ngi woon ci banam ba defaraguñu ko woon kon nag mooy kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam laata muy moo tax moo tax bu ñuy wax dañ naan laata révélation bi di officielle parce que mooy officielle ngir mu feeñ ci jamono ji ñu bari ñi ëpp ci nit ñi xamuñu ko woon mu feeñ ci ñoom sinon ba mu ko doonee boobu maam aadama alayhi salaam sax bindaguñu kon nag loolu la mooy gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam laajal waa Quraysh ba mu fa newee laata révélation bi du officiel suñu borom di ko yónni ci ñoom ndax nabi yu la woon yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu feeñee jamono ba am jege 40 ans ci la ko borom bi tabaaraka wa taala def rasul ne ko yónni ko ne ko demal nga yottali mbir mi mais yooyu yépp mooy ne nab yi dooloon na ko bu yàgg sauf que rasul mooy fokk mu am ci ñuñ la yónni léegi nag li li koy feeñal noonu nga xam ne moo koy concrétiser moom la defoon noonu bi nga xam ne ci la jege ñee ñi li nga xamante ne nii mooy ñeen fukki yoo yëlee kon nag affaire yi mooy ne waa Quraysh ba ñoom ba nga xam ne ci lañ nekk noonu nga xam ne woow togu leen ci dara ba muy am vingt cinq ans ba muy am ay ay ay fukki at ba muy am ba yooyu yépp ñoom ci seen bopp ñoo ne woon ci melul ni ñun bokkul ni ñun te ñoo ko tuddoon al amin ñoo ne woon mooy ki fi gën a wóor kii mooy ki gën a wóor lan moo tax woowuñ ko woon keneen kooku kon nga jàpp ne kooku basharun mislu naa mukk melul ni ñun mooy déggin boobu noonu demewul noonu xam nga suñu borom fii lan la ñu fiy wax mooy yonent bi alayhi salaatu salaam comme que koo def roylo bu def ki nga xam ne mooy royukaay bu mag bi dafa bëgg a wax jaam yi ne bu leen jàpp ne moom dafa nekk fële ko ba kenn manu koo roy comme rek ni ngay dégg ko wax naan sëriñ moo gën ñépp te yonente suñu borom tabaaraka wa taala moo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci biir yonente bi alayhi salaatu wassalaam pour yéen jullit ñépp royukaay bi gën a mat léegi yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam la boroom bi ne mooy suñu royukaay yow nga jël benn nit ne koo kenn manu koo roy waaw léegi nag léeg-léeg sax mu nekk dëgg parce que kooku matul royukaay waaye léeg-léeg kooku nekk ku màgg waaye ñoom li ñuy wax mooy demewul noonu parce que ki gën ñépp suñu borom nee na mooy seen royukaay te mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mooy dañoo bëgg a wan foofu li muy wax nii innama ana bashar ne man mbindeef laa comme yéen mooy man ngeen maa roy li may def man ngeen koo copier di xool li may def ngeen koy def ci nga xamante ne boroom bi moo wax ngeen jëli ko ci man moo tax mu doon wax xudu anni manasikakum ci wàllu aj bi mu ne lu wala li yaxudu te ngeen jël ñëw leen ngeen jël li ci man ni ngeen xam ne noonu ngeen di aje ba pare mu julli ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen xam ne noonu ngeen gisee may julli loolu borom bi di wax waaye it ngir wan nit ñi ne gis nga feebar yi leen di dal moom da koy dal mooy yonent ma lay saa saam day feebar walla day mar day xiif waaye it day am ay problème yoo xam ne léeg-léeg doy day day nekk ci problème njàqar mooy yooyu dal ko comme loolu noonu yooyu la borom bi ngir wan ne ngir ñu man koo roy ndax yooyu bu ko duloon dal fee lañuy toog yow bu dee ne loolu mooy mooy mu koy dal di dal mindeef mii même ki jàpp ne wàllu yu sàngam wàllu yu boobu yooyoon ko doon dal am na ay jamono yoo xam ne am na yu bëggoon yoo xam ne man woon a am da doon ñaan du ñaanam yépp doon demee noonu ndax loolu mooy li ëpp noonu la doon demee voilà ñuy ne loolu mais ku nekk yonent bi alayhi salaam ci boppam nee na man ñaan naa sama borom yoo xamante ne nii ci sama xeet mu may ma yenn yi xaj ma yenn yi ne duma ko may léegi nag kan ngay wax keneen kon mooy ne mbir mi loolu la mooy affaire yi dañoo war a teg nit ñi ci suuf mbir yi leer ñu xam ne lii la te nit lu mu baax baax baax. mooy mën nañu koo roy ndax royukaay bu mag bi mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi lool la ñuy bëgg a wan fii këne day feebar day nelaw day fàtte julli na julli ñaari rakka jàpp ne ñeent la julli ba ñu ñëw ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo dañoo wàññi julli wala boog dañoo wala boog julli da ngaa fàtte mu ne ko ñaar yooyu yëpp amu ci léegi mu laaj ne ah ndax ndax zul ya day nii nii muy ki ko waxoon noonu la tudd mais moom est ce wax noonu la ñoom Seydina Abu ñu ne ah, wax na dëgg dëgg mu jóg julliwaat ñaari rakk daal def ñaari sujjóot yi te kooku moom la nelaw na biddanti dem na nelaw biddanti voilà loolu yu mel noonu la ngir ñu xam ne ñun bu ñu dalee ñu xam ne kii mooy royukaay bi lii da ko doon dal kon ñun bu ñu dalee bu ñu jàkku ne way yàqu nañu non nañu xool moom ba mu ko dalee nan la ci doxale woon ñu doxale loolu loolu la suñu borom di wax naan qul wax leen innama man dëgg-dëgg basharun bindeef la mislakum comme yéen yuha dañ may wax yu tekkiwul ne mooy comme man la mel comme monsieur Ndiaga comme monsieur Mor comme monsieur Jean comme monsieur Christophe léegi moom daal lenn daal la ñu ëppalee mooy bu ñu nekkee jullit ñi ma lim nii ñëpp benn lañ lim ñu ëppalee rek mooy dañ koy wax yu loolu demewul noonu te loolu wax dëgg yàlla mooy képp koo xam ne noonu la jàpp yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy lu bari